an abi darrin radiyallahu ta'ala aydan anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bilmaarufi sadaqa wa nahyun anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha rawahu muslimun rahimahullahu ta'ala as-sulama بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل kon الإمام محي الدين أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى muy wax ci garab gi mu ñuy présenté muy ñaareelu garab muy fukkeelu garab ak ñaar ak ñett as-salisa ashara eh, treizième bunt chapitre biñ tàmbalee téere bi ba léegi muy garabu gi ci nitu nit ñi sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiya allahu ta'ala anhum wa ardaahum ginnaaw biñ gisee xadis bu njëkk bi ci jotaay bii ñu génn mu nekkoon xadis sayna Abu Dhar radiya allahu ta'ala anhu bi muy laaj yonente mi alayhi salaatu ana ban ci jëf yi yonent bi alayhi salaatu salaam indi ko jëfu xol yi waaw waaw loolu dañ ko fàtte woon préciser euh, euh, mu ne ko qaala al imaanu billah mooy jëfu xol yi gëm yàlla moo ci gën waaw waaw jëfu xol gëm yàllaa ci gën te bu dul moom dara du dox bu dul moom sax jëfu biti yi du fee du baax waaw léegi euh, mu ne kon gisoon nañ xadis boobu bële léegi nag ba léegi xadis bii mu ngi koy jële ci moom moo tax mu ne as-saani juróom-ñaareelu xadi eh, ah, bi ci bunt bi ah mooy xadis mu ne an abi dhar aydan radiyallahu anhu mu ngi koy jële ci kiñ jële woon xadis le di Seydina Jundub ibn Junaada ci li gën ci tura muy Seydina Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu bu dee nag ci ñun bañ tàmbalee téere bi léegi mooy xadiis cent dix-huit téeméer bi eh, paase dama doon ñaar fukk non ak fukk ak juróom-ñett mu ne asaani an abi dar radiyallahu anhu mu ne xadiis bi ñu ngi koy jële ba léegi sayna abu dar mu jële xadiis bi ñu génn anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam yal na borom bi julli ci moom te sëlmal kontaan ci moom annahu qaala nee na anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala wala yusbihu day xëy ala kulli sulaama min ahadikum sadaqa léegi luy sulaama al imam an-Nawawi rahimahullah bu wax ci suuf ne as-sulaama bi dammi siin al-muhmala wa taxfiif al-laam wa fath al-miim mu ne boobaa boo koy jàng nag bi dammi siin siin gu wow gi su ngay wax doo sa doo wax si su waaw al muhmala mooy siin bi nga xam ne amul ñetti tomb wa taxfiifil laam laam bi bi ci tegu su laa doox sullaa de mooy da koy da nga koy taxfiif woyofal doo ko doo ci appuyer insister ci comme si daa am shadda déedéet doox da nga naan sulaama ah sulaa mu ne wa fathil miimi miim bi bi tegu ci laam bi sulaa maa doo wax sulaa mii déedéet sulaa maa mu ñu mel ni ñu ne ko mooy lan mu ne al mafsil mooy artikilation yi mooy fépp foo xam ne ñaari yax dañ fay daje waaw fépp fu ñaari yax di daje ci yaramu doomu aadama bi loolu mooy sulama loolu mooy articulation waaw yonent bi alayhi nag ne yusbihu gis nga yooyu nekk ci nit muy articulation yooyu ñaata la yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ko leeral ci xadis bi nga xamante ne ni al imaamu muslim ibnu al-Hajjaaji rahmatullahi alayhi moom moo ko jële ci e, sayyidatu Aïshatu radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de nee na mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ku nekk nit ku yàlla bind ku ne rek waaw innahu xuliqa kullu insanin min bani adama ala mafsil waaw nga xam ne imaamu muslim dina ñëw bu ñuy def taxrij bi bi mu andee xadiis sayna abu dhar bi bi nii mooy ndax xadiis yi benn xadiis bi la dinañ ko gis xadiis buñ jógee fii xadiis numéro ñu ngi cent dix-huit cent dix-neuf mooy même xadiis bii waaw même hadis bii la voilà te imaamu muslim rahmatullah alayhi même càllale bi ñu ko jële ci ñoom la ko jële waaw ko ci yeneen yeneeni version yeneen yoo xam ne yeneen ñu ñëwee bi mu ëndee hadis bi nga xam ne nag moom lañu war a gis cent mooy daa ñaari hadis bu gisee hadis yi bi ci tegu bi ci teguwaat bi mu ëndee foofu ci kitaabu zakat buntu bi nga xam ne moom la surah yi def bayaanu anna isma sadaqati yaqu yaqa'u ala kulli naw'in min al-ma'ruf bi mu indee xadis bi nga xam ne mooy bu cent vingt bi bi ñu war a gis insha allah ci la indi xadis sayyidatu Aisha bi yi ñu lay wax waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom dégg na sayyidatu Aisha ah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam boog nee na innahu dëgg-dëgg xuliqa kullu insaanin min bani aadam dañoo bind doomu aadama bu nekk ci doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam nit ku ne ci doomu maam aadama yi alayhi salaam yi sittiina ci kaw soixante wa salaasa mi at yi mooy lan ak trois cent muy trois cent soixante mafsil ay articulation nit koo gis loolu la composé waaw bu dee bien sûr que bind mat na waaw na am na ñoo xam ne borom bi di leen di bind du ñu am yenn cër yi mais mooy koo xam ne cëram yëpp mat na kooku ci kaw trois cent ah muy ñetti téeméer ak juróom benn fukk ci ay ay ay ay fu ñaari yax di daje loolu la ko borom bi binde waaw Allahu akbar ngay man di lem sa baaraam yi di tàllal sa loxo ah di fudd di foq sa baaraam yi di sa baaraamu tànk yi sa baaraamu loxo yi di yëngal sa ndiggali di mën a kii gis nga ni ngay souple ah di mën a yëkkati di kii di di di wu di siggee ko sëgg booy julli lu nekk nga wan koo def parce que boroom bi moo def fu ne yax ya nga xam ne ñoo fay daje mu def loo xamante ne nii deful yax yi nekk loo xam ne duñu boo sëggee du def déedéet waaw so trois cent soixante kon ci bis euh, la defal ci jàmm bu ne waaw léegi nag loolu la yonent bay saa saam nag ne ku xëy ku nekk nag ci jaam yi yow loolu xéewal yooyu la boroom bi def ba nga mën a tàllal say baaraam yeewu sab lal tàllal sa tànk mu wuyu nga dugal bu dee sarax nga sol képp sa mbaru tànk ak sa sa say kii mu dox ngay dox sa tànk bi di di di lemoo ko kii ngay man di avancé ka ñëw dem ci wanag bi mën a toog mën a jóg mën a lii dem yooyu yëpp mu ne gis nga articulation yooyu noonu ku xëy ku ne war na ci yow ah ci articulation bu nekk sadaqa mu nekk loo xam ne sarax la waaw boo xam ne borom bi gàll na ko ci mooy dañ koo feddali jaam bi bu ci nekk war na cee sant yàlla waaw ndax ni ama bu la yàlla defal day am li nga xamante ne mooy sukru ca gannaaw waaw wareefuk nga sant yàlla ci xéewal yi ñu leen defal waaw moo tax mu ne moo tax borom bi di di inciter nit ñi ci sant ko waaw léegi mu ne nag ku xëy ku nekk nag articulation bu nekk ci yéen ci trois cent soixante yooyu war na bu ci nekk sadaka sarax <laughs> ah itam ku nekk laaj mën a jóg ah trois cent soixante ñetti téeméer ak juróom benn fukk ma ci sarax ma war koo def loolu moom mbaa yor naa lu ma ko defe yonent bi sallallahu alayhi ngir wan la bul fàtte ne ngi ci garab bii leeral ke ne jëfu yiw dañoo bari du ko amul alal rek yow dangaa war a toog nee bokkoo déedéet te fii même ñi am alal lii lañ leen digal buñ defee lii def nañu saraxe yooyu nga xam ne daa gàllu ci bépp mafsil ci bépp articulation bu nekk ci seen yaram waaw yeneen ci ma ne sa am ne fa kullu tasbihatin mel nga am yii may man du may saraxee lool mu ne la mu dalal sa xel kullu tasbihatin sadaqa bépp sàbbal yàlla boo def subhaanallah loolu sarax la wa kullu tahmidatin sadaqa bépp alhamdulillah boo def loolu sarax la wa kullu tahlilatin sadaqa bépp laa ilaha illa allah boo def loolu sarax la wa kullu takbiratin sadaqa boo ne allahu akbar benn bu nekk loolu sarax la wa amrun bil ma'ruf sadaqa digle yiiw lu baax waaw nit ñi di leen xamal seen diine di leen xamal tamit li nga xam ne moo leen di jariñ ci seen wàllu àddina nga leen di jox conseil bu baax parce que yow am nga expérience yow jaar nga ci fag bi jàng nga ba nekk médecin gis élèves yi nga xamante ni dañoo toll ci jàng mu jaral la nga jël sa benn même bu dee une heure de temps la benn semaine ci weer bi waaw ñu dajaleen ci ñoom ñépp ñu ne professeur tel mooy ñëw ngir donner des conseils aux étudiants wala aux aux lycéens wala aux collégiens ba ñu xam affaire bi mu wan leen yoon wi nan lay demee te tamit buñ jàpp ne c'est impossible parce que moom ci ñoog ñooma yem moog ñooma yem rek te comme il a réussi kon personne ne peut dire qu'il peut pas réussir qu'elle peut pas réussir kon ñépp a mën a réussir dalal seen xel wan leen ne foncé waaw y a des pakk pakk mais grawul man nii j'ai j'ai ah parvenir naa def ko kon nag yéen ñëpp ko man ba pare pakk pakk yi ci am obstacle yi mu leeralal leen ko waaw wa amrun bil ma'ruf sadaqa waaw waaw mu ngi noonu digle yiw digle dox mbokk digle nekk ci li ñu yàlla digle digal tey sori ay tereem mu ne loolu sadaqa saraxe la waaye wa nahyun anil munkari sadaqa tere li nga xamante ne dafa ñaaw yàlla bëggu ko waaw boo gisee kuy def lu dul noonu ah nga laay ko biir bu dee ko xamoon na sax fàtte ndax fa zakkir in nafa'ati dhikra ndax fàttali ndax fàttali saa su ne day jariñ waaw nga fàttale ko ci teggin bi rifqin wa hudu waaw ci ndànk akuk dal waaw ne ko lii de dañ koo aaye xam naa ne sax ko dama lay fàttali kese ñëppay fàtte waaw tere li nga xamante ne baaxul sadaqa waaw loolu sarax mu ne nag wa yujzi'u min zalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha mu ne wa min zalika dina taxaw place yii nii yépp ma fi wax ku ko manul ku manul yii wala sàggan na ba defu ko wala ut na ay comme rek nit daa bari ngànt uti ngànt yoo xam ne sax si foofu mu ne yii yépp nag hein pour def lu toll nii yi ma fi wax nii bu dee tëlëñu ci xamal ne lii lépp dina taxaw palaasam am mel ni ku def yi ma wax rak'ataani ñaari rakka yoo xam ne yarka'uhuma min ad-duha jàmbi dina ko rakka ci rakkaay yoor yoor léegi masalatu salaati duha loolu leeraloon nañ ko ci masalik bi kon dañuy bàyyi <laughs> ku bëgg dem fa waaw <laughs> masala yi tamit noonu la <laughs> waaw bi yëpp ngay baamu di baamuwaat di baamuwaat pour gagner du temps xam nga livre téere bii ñu nekk <laughs> Riyâdous Sâlihîne bi en ah, ka kaay loo ko waxoon <laughs> yow ba ngay tam li kay la nga annoncé woon ah boo ko defoon yi na yi man déglu naa ko waaye boobu da nga doon wax baat yi rek dem ah mais bii defoo noonu de ma la wax kay <laughs> xam nga dégg leen faya ngi kaas léegi moom yàgg naa kaas sax <laughs> léegi imaginer masala yi nga xam ne gisoon nañ ko nar cee taxawaat day gën a gudd moo tax euh, dañuy bàyyi rek ku mën a dellu ca <laughs> masaalikul jinaan yi <laughs> bu cheikh abul mahamidi cheikhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baqil qadim loolu leeraloon nañu ko fa ah rak'atay muy rakkaay julli yoor yoor ak ñaata la ñaata lañ ci sopp ak sa est-ce que yoor yoor sax julli ko lu baax laat ban wuute la ci boroom xam-xam yi am ah loolu insha allahu taala ku fa dellu duñ ko gis waaw te yii yëpp leeraloon nañ xadiis yi nii yëpp gisoon nañ ko foofu kon mooy lii lan la ci yonent bi alayhi salaam kantaal yi def mu ne rawaahu muslim d'abord rawaahu solo a ko muslim muy al imaamu muslim abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi léegi est-ce moom kese ko solo ñu ne non non waaye solo na ko al imaamu Abu Daawuda waaw kanta riwaaye biñ jóge léegi nii mooy biñ gis nii imaamu Muslim solo ko ci kitaabu zakat de mu ko solo ci kitaabu kitaabul al kitaabul masaajidi wa mawaadi'us salaa ala ngar kitaabul al masaajidi wa mawaadi'us salaa waaye kitaabul masaajidi wa mawaadi'u salaat baabu istihbaabi salaati duhaa waaw ci téere boobu la ko def jàkka yi ak bërëbu jullikaay yi buntu bi suraax yi sopp julli eh, yoor mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Duba'i rahmatullahi alayhi Abu Abdirrahman am ñu ah, Ah, rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Mahdi muy Mahdi ibn Maymun al-Azdi Abu Yahya rahmatullahi alayhi moo tax mu ne Mahdi wa huwa ibn Maymun Maymun qaala haddathana Waasil mu nekk ñun nettali mooy Waasil al-Azdi al-Basri rahmatullahi alayhim ah, mawla Abi Uyayna an Yahya ibn Uqayl moo ko jëlee Yahya ibn Uqayl al-Khuzaa'i al-Basri rahmatullahi alayhi al-Marwazi rahmatullah an Yahya ibn Ya'mar mu jël ko ci Yahya ibn Ya'mar Abu Sulaymaan ah, al Abu Sa'id wala Abu Sa'id am nañu ne Abu Adi al-Basri al-Marwazi rahmatullahi alayhi moom moo ko jëlee an Abil Aswad ad-Du'ali muy Zalim ibn Abdillah Sufyan ibn Jandal ah ibn Ya'mar muy Abul Aswad ad-Du'ali dañ naan ad-Dili ah dañuy ad-Du'ali moo nekkoon dëkkoon Basra ne woon qaadi bu mag boobale taalibe Seydina euh, ñoom Seydina Ali ak ñoom Seydina Abu Dharr mi moom mii lañ naan moo moo moo grammaire arabe moo ko kii moom la ko Seydina Ali waxoon Abul Aswad ad dañu ad la ad-Du'ali voilà an Abi Dharr mu jëla ko Seydina Abu Dharr gis nga càllale bi buñ jëlaatee xadiis biñ la wax daa trois xadiis même càllale bi la voilà mu ne an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa wa kullu tasmiyatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun anil munkar sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha kon mu ngi noon al imam muslim ak imam abu dawud ak al imam at-Tirmidhi ak sëriñ ñu la njëkkal imaam muy imaam Abu Dawud ak imaam Muslim Seydina Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhim léegi pour ñu bañ a yàgg mais hadith bi ban lëkkaale la am ak buntu mooy buntu yiw yi leeral bariwaayu yoonu yiw yi mooy yonent bi saa saam xamal nañu ne yoo xam ne bo dafa nekk loo xam ne lu ñu gàll la ci jaam bi mu war. mu war cee sant boroomam ci xéewal yi mu ko defal ba muy man di yëngal tànkam di ta tàllal lu nekk mu koy wuyu muy articulation fi ñaari yax di daje fu nekk moom muy ñetti téeméer ak juróom benn fukk waaye mu ne yooyu képp koo xam ne xëy na am na sarax boo ci war a def mooy saaboo boo sàbbaale yow réeka baaqiyaatu saalihaat rek boo ko defee pare subhanallah yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle 33 fois alhamdulilah 33 fois allahu akbar 33 fois jeexale ko laa ilaha illallah xoolal boo ñu def bu nekk yow sarax la xoolal nga def ci ci bés bi 17 fois ci 17 julli loolu lépp mu ne sarax la waaw dem dugg na ba nga dugalee subhaanallah dugal na tas fa kullu tasbihatin dugg na wa kullu tahmidatin alhamdulilah dugal na sadaqa ñoom wa kullu tahlilatin la ilaha illa allah sadaqa waaw wa kullu takbiratin allahu akbar sadaqa wa amrun bil ma'ruf digle njekk waaw foo gis kenn laaye biir ko digal ko njekk sarax la yépp ay yoon la waaye tere lu ñaaw tere lu baaxul sarax la mu ne la boo manul yii yii boo tëlee yii yëgal ne am na leneen loo xam ne wala nga def lool boole ci lii waaw gis nga lii lépp bu dee na da koo tëlee wala bëgg ngaa yokk li ngay def ginnaaw ba nga defee lee yëgal ne boo ci yokkee ñaari rakkaay euh, duha yoor yoor waxoon nañ la yoor yoor moom bu jant bi génnee quelques ay deux minutes après ah ba muy tisbaar di waaj a jote loolu mooy yoor yoor nga julli ci ñaari rakkaay duha liñ fi lim moom raafale na lu toll mel nag yow def nga yooyu yépp tasbih yooyu yépp def nga ko ci ñaari rakkaay duha waaw mooy gis na bunt yi ku manul lii man nga lii mënul am na yeneen yuy ñëw ci kanam kon al imam an-Nawawi ta'ala mu ne as anhu annahu qala anhu qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam uridat alayya a'maalu ummati hasanuhaa wa sayyi'uhaa fawajadtu fii mahaasini a'maalihaa al-adaa yumaatu 'ani at-tariiq wa wajadtu fii masaawi a'maalihaa an-nuxaa'ata takuunu fi al-masjidi laa tudfan rawaahu muslimun rahimahu allahu ta'aala kon <laughs> al imaamu an-nawawi Yahya ibn Sharaf rahimahullahu taala mu ñuy indil beneen xadis boo xamante ne nii eh, nee na wa anhu mu ngi koy jële ci Seydina Abu Dhar radiyallahu taala anhu wa arda mu ne qaala mu ne qaala an-nabiyyu mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee la wax mu ne uridat alayya a'malu ummati yonent bi alayhi salaatu ne dañ maa teg dañ ma oh oh waaw dañ koo gaaral exposé ko wan ko a'malu ummati sama jëfu waa xeet bon oh. bon oh. waaw xasanuha wa sayyi'uha la ca rafet ak la ca ñaaw lépp boroom bi gaaral ma ko waaw ma koy gis nii man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa wajadtu fi mahasini ma trouvé mahasini amalihal ah aja ma gis te nga xam ne mooy yu rafetu seen jëf ya al mooy lor lor luy lore lépp loo xam ne day lore hein ah yu maatu nekk ci yoon yu maatu anit tariq ñu daal di koy jañ dindi ko ci yoon wa mu ne mu ne ka def loolu jëf jooju nga xam ne nit mën na koo xeet sax robb fii di dox yàkkam ci gis benn brique boo xam ne benn móol wala benn xeer wala xaw ma xale yee doon football daal di fii def yoo xam ne samp leen fi bàyyi leen fi te fi la nit ñuy jaar nga ñëw dindi ko ak li ngay yàkkam ci yépp teg ko na ba kenn du ci gaañu kuy jaar ci yoon wi hein mu ne loolu noonu gis naa ci yi nga xam ne bokk na ci yu rafet yi yi nga xam ne bañ ma gaaralee sama jëfu xeet gis naa ko ci waaw maatatul ada ani tariq ah waaw kon mu ne fa wajatu loolu mooy bi bokk na ci yu rafet yi mu gis yam fa yam gis ci jëfu ñi nga xamante ne ñooy xeetam salawatu rabbina wa salaamuhu alayhi waaw oh, waaw loolu kese mu ne déedéet mu ne waaw loolu mooy yu rafet yi léegi nag yu ñaaw yi mu ne wa wajattu fii masaawi a'maliha gis naa nag ca yu ñaaw ya nga xamante ne yu baaxul ya nga xam ne gis naa ne samaw xeet jëf di ko jëf lenn ci samaw xeet mooy an-nuxaa'a an-nuxaa'ata takunu fil masjidi la tudfan mooy ak xaax ta ndeku ak xaax mooy li naan ab tiflit ci beneen wax waaw xaax ta ndeku mooy ak tiflit ab crachat boo xamante ne nii dafa nekk ci jàkka ji am ku fa tifli te kenn suulu ko waaw loolu mooy lan mooy jàkka yoo xam ne suuf la parce que jàkkaay yonent bi saa saam suuf la woon waaye xam nga ne boos bu dee jàkka la joo xam ne karo la wala ay tapi ah yow boo fi ñëwee li nga def ñaaw waaye yow nga fekk foofu tifli. fexeel ut loo ko fompe moo xam dangaa ngaa am sa mouchoir def moo xam ne doo ko laal ndax mën naa amaale microbe waaye fexeel noo ko dindee bàyyi ko noonu dem nag naan da nga koo seexlu loolu noonu bokk na ci ñaaw yi nga xam ne da koo gis waaw comme quoi gis lu ñaaw boo ko mënee dindi bi yadik te yor nga ah man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi yow bu boobaa boo yoree mouchoir wala am na loo ko pompe yow day ràññeeku nga nga dindi ko waaw wala nga jëlib serpillière lu man di doon bu nekk ci jàkka ji nga ñëw daal di koy pomper loola le waaw mu ne kon lool bokk na ci ñaaw yi nga xam ne moom laa gis lii mooy lan mu ne rawaahu soloo na ko il muslim dal imam muslim mu ngi ko soloo ci kitaabu masajidi wa madi'u salah babu an-nahy 'an al-busaq fi al-masjid fi as-salati wa ghayriha téeri comme téeri biñ la waxoon sànq fa la ko jàkka yi ak bërëbu jullikaay yi buntu tere di xaastande ko ah di tifli ah ci jàkka moo xam booy julli wala en dehors julli waaw moo tax mu ne am na ah, ah, beneen xadiis bi mu ne eh, le fait que di tifli ci jàkka xa eh, ba ba eh, loolu bàkkaar la voilà même bu dee bàkkaar bu ndaw la bàkkaar bu ndaw la waaw ak taflu fil alhamdulillah fil masjidi xati'a wa kaffaratuha dafnuha waaw am bàkkaar la waaye nag la koy fare mooy nga suul ko loolu wax naa la mooy jàkka joo xam ne daa am suuf sinon moom bu dul jàkka joo xamante ne nii amul suuf mooy loolu moom doo ko fa def dangay ngay ut sa soit bu dee manoo def lu dul foog nga kii sa yére waaw wala sa mouchoir nga génne ko nga def ci tamul def buri bu def déedéet ndax loolu yaa ngi dugal kàddu ci biir julli bi def ko ndànk def ko ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, sa euh, yére wala li nga xamante ne nii mooy mouchoir wala leneen wala comme li mu wax sa côté tànk yi ca suuf après nag nga daal di koy suul waaw voilà mooy bu dee ne xamante ne nii ah daa nekk loo xamante ne nii ah mooy daa am suuf waaw sinon bu amul suuf moom loolu moom xam nga ne boo ko fi defee loolu deñ voilà kon nag mu ngi noona le léegi mu ne lii rawahu muslim mu ne al muslim rahimahullahu taala moom moo ko solo waaye nako noonu al abu daawud mooy ñiñ la waxoon sax al imaamu tirmidhi imaam ibnu maaja ak ahmad rahmatullah alayhim ñoom ñëpp solo nañ ko lii lan lay wane mooy ne kon jëf ji bu ko kenn xeeb loolu def baa mooy jëfu yiw yi daa bari te la ngay romb ci mbedd imaatatul adha an at-tariq waaw ñëw fekk ci yoon wi loo xamante ne nii day lore nga dindi ko loolu noonu lu rëy waaw loolu lu rëy waaw moo tax ci riwaay imaam at-Tirmidhi bi Abu Dar ba léegi mu ne foofu yonent bi saa saam dane tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa gis nga muuñ gi ngay muuñ ah sa xar kanamu mbokk loolu sarax la de waaw loolu sarax la waaw wa wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqa wa irshaduka ar-rajul fi ardi dalal laka sadaqa wa basaruka lir-rajul ha ar-radi albasar laka sadaqa wa imatatuka alxajar walshawkata walazma an iltariqi laka sadaqa fii lañ soxla woon sa toxal gi ngay toxal dindi ci yoon wi xeer wu nekk ci yoon wi war a mën a gaañ nit te du ko gis wala sax mu gis ko waaye nekk ci yeneen ba gaañ ci wa shawka waaye dég luy gane wala azma yax boo xam ne mu ngi ci yoon bi loolu muy lépp loo xam ne daal day gañe day gaañe di gene anit tariq ci yoon wi lool nga dind ko laka sadaqa dalaa ñeel loolu sarax la mooy xattaa loolu bu ko xeeb waaw ndax yoonu yiw yi dañoo bari yoon yi jëm ci suñu boroom yi wax nañ na mooy subul salaam yi yoonu yiw yi nga xamante ne nii day jëm ci boroom bi day tukkee ci boroom bi tabaaraka wa ta'ala dellu ci moom kon nag yii yépp day wane lan mooy yoonu yiw waaw nga xamante ne boroom bi moo ciy gindi nag ku ko neex yahdi bihi llahu man ittaba'a ridwanahu subula as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim waaw waaw qad ja'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin dikkal na leen tukkee fa yàlla nuur leer muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kitaabun ak téere mubiin bu leer nañ boo xam ne yahdi bihi llahu borom bi day ginde jaare ci leer goo gële ci Seydina Muhammad moo mais wala neexee nga ne ci téere booyee bu téere boobee di alquran boo ci wax léppay ginde waaw ñoom ñépp ndax yonent bi saa saam alquran nekkul lu dul jikko yonent bi saa saam kaana xuluqu xuluquhu alquran kama qaala sayyidatu Aïsha li nga xam ne moo nekkoon jikkoom moo doon alquran loolu dina day gindee jaare ci moom man ittaba'a ridwaana te xam ne mooy topp lépp lu koy may ngërëmu yàlla fa nga xam ne fa lay daje ngërëmu yàlla subula salaam moo koy gindi yoonu yi jàmm yi yoonu yi nga xam ne borom bi nga xam ne mooy assalaam moo leen moom te foofu lay muccale nit ñi te foofu lay joxe jàmm nit ñi wa yuxrijuhum bu ko defee mu leen di génne mina zulumaati ci yoonu ci réer ci lëndëm yi ilan nuuri lëndëmi bàkkaar lëndëmi taq-taq lëndëmu shirk yooyu yëpp mu génne leen ci ak pas-pas ilan nuuri dugal leen ci leeru lislaam leeru alquraan ak sunna bi iznihi ci ndigalam ak dogalam wa yahdihim mu leen di gindi ila siraati mustaqim ci yoon wi nga xam ne moo coow wooral jóge ci moom jëm ci moom koy jóge ci moom bi ñëwaat ci moom kon nag mu ngi nii kon subul salaam yooyu gis nga moom lañu yonente baay saa saa mii nga xamante ne ni borom bi day gindee ci yii jëme ci ñoom mu jàngal ñu lii nañu yii nii yëpp man ngeen koo def bu ko kenn xeet ndax yoonu yiw yi dañoo bari kon nag ñu yem noonu ndax xadiis bi ci tegu daa gudd moom mooy wax nañ la mooy xadiis bi ñu jóge woon sànq bi ñu ubbee moom ci beneen façon bu ko al imaam Abu Dar radiyallahu ta'ala anhu nettali mooy xadiis yi nii yëpp ah ci moom la koy jële moo tax waa anhu rek lay wax